al ash'ath ibn qays ibn ma'di karib ibn muawiya ibn jabala ibn adi ibn rabi'a ibn muawiya al akramin ibn al harith ibn muawiya ibn thawr ibn murti' ibn kinda voilà moo doon al ash'ath di doomu qays qays di doomi ma'di karib ha Maadi Karib di doomi Muawiya Muawiya di doomi Jabala Jabala di doomi Adi Adi boobu mooy doomu Rabi'a Rabi'a ibn Muawiya doomu Muawiya al ibn al ibn Muawiya ibn Thawr ibn Murti' Murti' boobu di doomu Kinda mooy ki ñuy dàkkantele voilà léegi al Ash'ath mii nag am nañu ne Mahdi Karib la tuddoon ah ne Ash'ath bi c'est que c'est que boppam bi moo doon poussière saa su ne daanaka mel ni du lu mu doon toppatoo waaw lu ñu naan bopp buy xaw a poussière rubba ash'atha aghbara ah dhi timrayni baaliyayn madfu'un bil bil abwaabi law aqsama ala allah la abara ah ak rubba ash'atha aghbara ah wa dhakara ar-rajula bokk wa dhakara ar-rajula ash'atha aghbara yamuddu yatulu yutilu safara yamuddu yadayhi yaa rab yaa rab yaa rab wa mat'amuhu xaram wa malbasuhu xaram wa mat'amuhu xaram wa mashrabuhu xaram wa ghudiya bil xaram fa annaa yustajaabu li daalik hmm? mooy ku poussière moom nga bopp bi noonu la doon mel nee nañ looloo tax mu mujj daal ñu naan ko al Ash'as ndax moom Ash'as ar-ra's la newoon mooy bopp bi dafa poussière woon waaw daanaka noonu la ko doon ba ca la tur ba ñu ne lool la mais sinon loolu wax la mais maadi kari la tuddoon ah moom nii nag di seydina al ash'ath ibn qays ay mbiram mu ngi feeñe ci délégation yi bi ñuy ñëw ci jamono yonent mi aleyhi salaatu wassalaam al imaam ibnul kalbi daal dinay tudd délégation bi waaye ku mel ni al imaam ibnu isxaaq ibnu yasaar raxmatullaahi aleyhi daal na koy tudd na ko noonu al imaamu Ahmad ibn Hanbal ak imaam at-Tabarani ci yoonu Mujaalid la jaar ci riwaaya imaam Ahmad bi ak riwaaya imaam at-Tabarani wa Mujaalidun da'if loolu moo ko tuddee malgré que imaam al-Hakim tudd na ko solo na ko daal di koy wéral imaam az-Zahabi ànd ceeg moom. ci beneen yoon waaye ah, mujaalid moomu moo tax ku mel ni imaam al-Haythami ne da'if la kantaa riwaaya mooy xasanat bi wérul kantaa riwaaya imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi moom da ko bi duuni sanadin al imaamu ibn Sa'd dina ko ci at-Tabaqaat na ko noon al imaamu ibn Abdurrazaaq as-San'aaniyu boroom musannaf ci yoonu imaam az-Zuhri muy mursal boo xam ne ci moom la yem ah al Maaja daal dina koy solo ci kitaabul xuduud al Buxaari yéen dina ko ci taariixu saxiir ak at-taariixul kabiir ah voilà euh, bu ñëwee ci riwaaya imaam euh, riwaaya yi nag ñu nag wér na wuuteek yiñ la waxoon ne mujaalide ci ne yiñ la mujjee tuddal nii yu imaamul Buxaari ci at-taarixul saxiir ak taarixul kabiir yooyu noonu wér nañu na ko noon riwaaya alimaamu ibnu maaja alqazwiiniyu raxmatullaahi aley kon nag bu ñëwee ci riwaaya imaam ah, ibnu isxaaq imaam ibnu isxaaq mu ne qaala ibnu isxaaq mu ne al imaam ibnu isxaaq nee na wa qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al ash'ath ibn qays fi wafdi kinda eh, imaam nisaaq lan laa wax bilaa sanad non moom ci imaam az-zuhri la ko jële waaye da ngay gis ne mursal la ci imaam az-zuhri la yem wér na ba ci imaam az-zuhri ndax imaam isxaaqa dane fa xaddathani fa xaddathani az-zuhri ibn shihab annahu qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi thamaaniina raakiban min kinda fa daxalu ala rasulillahi masjida sallallahu alayhi wa sallam waaw al imaam ibn isxaaq kon mu ne wa qadima ala rasulillah nee na mu dëgmal ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam al ash'ath ibn qays al ash'as ibnu qays daal di ñëw ci yonent mi aleyhi salaatu salaam wafdi Kinda ci délégation ànd ak muy ci biir délégation waa Kinda ndax huwa min anfusihim huwa min ahli Kinda léegi mu ne fa xaddatani Zuhri imaam az-Zuhri de moo ma nettali man al imaam ibnu Isxaaq annahu kene moom al al al Ash'ath ibn Qays radiyallahu anhu qadima ala rasulillah sallallahu alayhi fi thamaaniina raakiban min Kinda dafa dëgmal ñëw ci Yonent mi alayhi salaam ànd ak quatre-vingts warkat yoo xam ne ñoom ñépp ci waa Kinda lañ bokk ñu dugg ci Yonent mi alayhi salaam ci jàkkaam ji fekk na qad rajjalu jumamahum wa alayhim jubabul xibara qad kaffafuuha bil xariir falamma daxalu ala rasulillahi qaala lahum alastum tuslimu alam tuslimu qaalu bala qaala fama baalu hada alxariiri fi anaaqikum qaalu fashaquuhu minha fa alqaw summa qaala lahu al-Ash'ath ibn Qays ila aaxiri al-xadiis nee na biñ duggee fekk ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci jàkkaam ji moo tax gis nga jàkka ji gisoon nañu roli jàkka waaw délégation yo daanaka joom ñépp ci jàkka ji presque lañ leen di accueillir la insuhum wa kaafiruhum ndax gisoon nañu nasaara najraan yi dugg nañ ci yonent ma lay saar ci jàkka ji lañ newoon loolu souligné wuñ ko mais loolu yàgg nañ koo souligné que te souligné woon nañ ko jamono ñoo ñuy wax mbiru Sumaama ibnu Ufaal bi ñuy wax wafdu bani waa Yamaama ak musaylimatul kaddaabi waxoon nañ que ne duggu eh, que ne yéeféer euh, sobeek yéeféer maanawi la intiqaadi la waaye du palpable du loo xamante ne nii maadiya la mooy sobeek ak yéeféer nekkul loo xam ne sobeek jëmm la mais sobeek pas-pas la ak sobeek biir ndax sinon kon yonent ma lay saar saam du leen bàyyi ñoom ñu nekk yéeféer na fa kii mooy prêtre prêtre najraan yi chrétien najraan yi ñëw dugg ci jàkka ji wala bu ñu fi duggee ba dem dina raxas leen foofu parce que dañ koo sobeel waaw loolu lépp waxu ko gaay bi ñëwee ñu dugg ci yonent bi alayhi salaatu salaam quatre-vingts ra gawar ci waa Kinda ñu dugg neegi nag ci yonent bi alayhi salaatu fekk defar nañ seen karaw yi defar ko bu baax kon al ashab xam naa tey moom bon comme que tur ba daa yàgg xam naa noonu la meloon avant ci kaw wax ji ne euh, Mahdi Karib la tuddoon que ne dañ koo tudde Ash'ath parce que bopp bi da doon cuqaaral di poussière mais tey moom gaa dañu defar peña seen bopp yi defar ko wataka xalu ñu daldi tusngalu mooy dañoo waajal seen bopp alayhim jubabul xibaara ñu ngi soloon nag ay yére yoo xamante ne nii ci yére yu burdu yooyu di jóge yaman qad kaffafuha bil xariir waaw hein nga gis mooy manche yi manche yi fi jeexitalu mbubb yére yi ak cat yi hein ñu daal di fay def kii euh, mooy côté yére yi mooy yére yi yére yi ci boppam du du soie mais li wër yére yi ci cat yi lépp soie la mooy xat kaffafuha bil harir falamma daxalu mooy sol nañ yére yu rafet mais nag l'islam xoolul lu rafet rek est ce que li ngay sol dagan na waaw kay <laughs> voilà xam nga gaa yi ñoom wuute nañu ak ñenn ñi nga xam dañ doon ñëw seen poussière mais ñooñu xër yàkkamti gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam a taxoon comme ni. Eh, al al Ashaj Abdul Qays defoon ba gaa yi ñëwee jàkkamti dem moom mu jël taawam changer ay yéeram defaru ba rafet ñëw ba yonent mi alayhi salaatu salaam tagg ko ci ñaari jikkoom yooyu nga xam ne buur yàlla da koo sopp ak ndawam bi alxilm wal anaa ah radiyallahu taala an al Abdul Qays léegi nag gaa yi waajal nañu mais sauf que li ñu sol moom est-ce que yonent bi aleyhi salaatu salaam li ñu la doon wax jotaay bi weesu du mujaamalaaj du ragal gannaaw nit bu gisee nit nekk lu dul def lu dul noonu lu borom bi bañ day mer ndax kaana yuhibbu lillah wa yaghdabu lillah da doon sopp moom aleyhi salaatu wassalaam ngir yàlla waaye da doon mer ngir yàlla gaa yi nag bi ñëwee sol seen yére yooyu nga xam ne li wër cat yépp soie la mu ne fa lamma daxalu ala rasulillahi bi ñu duggee yonent bi alayhi salaatu salaam ci jàkka ci qaala lahum mu ne leen mais alam tuslimu mooy yéen yéen ñii mu ne leen yéen ñii xanaa du ngeen jullit xanaa wommatoogu ngeen wommatoogu ngeen xanaa jébbalugoo jébbaloogu ngeen mooy xanaa nekk ngeen ay jullit jébbalu ngeen seen bopp ci borom bi xanaa nekk ay jullit du ngeen jullit qaalu balaa ñu ko ah ay jullit lañ de biñ ne ko ay julli lañ nag qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen fama baalu hadha al xariiri fii a'naaqikum mais ba ngeen nekkee ay jullit ana lan mooy lan mooy ndayu ana lan moo waral ah ma gis soie bi nekk ci seen doq yi mooy mais soie bi ngeen sol nag bu dee jullit ngeen ah gaa yi comprendre ne ah mooy kon li ñu sol dafa xaram fa shaquuhu minha fa alqaw ñu daal di koy xotti ca yére yi mooy côté yi am soie yëpp ñu tereete ko teet xotti ko teggi mooy bu doon luñ ci boroode la ci wet yi ñu daal di fi nga xam ne fa la commencé ñu dagg ko wër yëpp dagg ko comme que ci cat yi la ne woon ñu dagg lépp waaw fa alqawhu ñu sànni ko ci saa si tey ah gis nga de application directe newuñ fi ñaan waa waaw comprendre nañ buñ demee buñ delloo dinañu ko bàyyi déedéet déedéet ida amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum waaw ah. wa ida nahaytukum an amrin fantahu waaw ah. bu ma leen digalee mbir def leen ci li ngeen man waaw ah. waaye bu ma leen teree ca saase na ngeen ba moo tax tere mu ëpp tere tere moom ah, waxoon nañ la amul pareegu ma je pas prêt tout ça c'est des waxi jaaxaan non kon nag gaa yi loolu la ca saa sañu xotti ko waaw summa qaala lahu al Ash'ath ibn Qays ginnaaw gi sayyidna al Ash'ath ibn Qays mu ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahnu banu aakilil muraar muy présenter seen bopp ne ko yow ndaw yàlla ñun ñii ñooy doomu ñi nga xamante ne nii ñooy lekkkatu garab yu weex yoo yële waaw nga xamante ne gëléem sax bu ko lekkee ci gàncax yu ci àll bi bu ko lekkee da ngay gis tuñ yi commencé jóg funki tellement dafa weex garab googu waaw day mën na ci dagg day dagg tuñ yi tellement weex gu garab googu weex ñoom nag dañ ko doon bakkoo ndax ay guerrier lañu euh, te akilul aakilul muraar dina ci ñëw dina ko expliquer al imaam ibnu hisham rahmatullah alayhi expliquer na fu bari ne li tax ginnaaw bi mu nettalee mbiru imaam al ibnu bi mu ne wa aakilul muraari wa aakilul muraari al xaaris ibnu amr ibnu hujr ibnu muawiya ah ibn al ibn Mu'aawiya ibn Thawr ibn Murta' ibn Mu'aawiya ibn Kindi ibn Kinda ah mu ne kooku nag aakilul muraar lekkatu gàncax yu weex yoo yële ki ko doon wax moo doon al-Haaris ibn Amr li tax ñu ko doon wax bokkoon ci waa Kinda ah ñu ne dafa parce que euh, dafa masoon a dafa jël revanche ci euh, euh, kii bu leen daloon bu ñu leen defoon mu ne li anna amran ibn al-Hubula al-Ghassani aghara alayhim mu ne parce que Amr ibn al-Hubula Hubwala dafa songoon ci waa Kinda fekk alxaaris mii daldi woon absenté waa ji jël ci songu leen nag gannaawam songu waa kenn da jël ci ñoom alal ju bari ba pare jàpp ci ay prisonniers te bokk na ñi ñu jàppoon ah muy soxnaay Amr ibn al-Haris no al kii al mii léegi nag. Euh, mu ne bi muy dem ndaw soosu ne Amr Amr mooy kan mooy ki ko jàpp prisonnier ñëw song waa dëkk bi dem mu ne ko mu ngi mel ni maa ngi gis waa joo xam ne góor goo xam ne de ku tar la ku ñuul tar mel ni tuñam yi tuñuy gëléem la yi nga xam ne dañuy lekk yu weex yi waaw mu ngi mel ni maa ngi gis kooku mu jàpp la yow amr mi nga mi ñu yow yaa ñu jàpp prisonnier maa ngi gis mel ni nit ku mel noonu jàpp sa baat bi yow waaw mooy alxaaris la ko doon wax mooy lim ne mel ni tuñam yi mel ni euh, kiiwu gëléem tuñu gëléem yooyu nga xam dañu lekk ci gàncax googu ba seen tuñu dagg mu ne looloo tax ñu tuddee ko loolu loolu la al imaam ibn Hisham wax parmi temps bendi na leneen lu lu ne looloo tax hein mooy le fet que guerrier gi mu doonoon moo tax ñu ko doon wax lool waaw saa yi moom lekkkatu moom moom lekkkatu kaani la moom yoonam mooy yëy kaani yu metti moom lekk leen moom faalewu leen waaw léegi nag ñoom nag looloo taxoon nag ñu ñëw na ko nag ah ñu ne yonent ba moo tax mu mujj ñoom waa kenn dañu naan leen oh, yéen ñoom ñuy woote woo te ñu leen di woowe doomi ñi nga xam ne ñooy aakilul muraar pour wane seenug jàmbaar ak seenug guerrier ñu ñëw ne yonent al ashas ne yonent ba lay ñun nag ñooy ñun ñun ñooy doomi kookale ñu ne ko wa antam nu aakilul muraar te yow it yonent ba lay yow it yow say maam it noonu lañ meloon mooy yow mii fi nga bokk it mooy ñoo bokk maam aakilul moraar mooy sa maam comme ni suñu maam comme ni mu nekkee suñu maam xaala bi mu waxee lool fa tabassama rasulullah yonent mi alei satu salaam daal di muñ wa qaala naasibu bi hadha nasabi al abbas ibn abdil muttalibi wa rabi'ata ibn al harith <laughs> yonent mi alei satu salaam muñ leen non yéen aakilul muraar moom doomi aakilul miraar dem leen ngeen gis ki euh, al abbas sama baytix al abbas ibn abdul muttalib moom dee leen ko wax ne moom mooy moom mais pas <laughs> moom ak rabia ibn al xaaris ibn abdul muttalib rabia men <laughs> di doomi al alxaaris doomi abdul muttalib ñoom ñaar ak ñoom ñi ñoo yónnee woon seen doom ya ne yonent bi alayhi salaam oh! dem leen mu boole leen ci zakat yi mu ngi yi muy yónnee ñi muy yónnee mu boole leen ci ngeen am ci dara ñu ñëw yonent bi alei saatu salaam ne innahu la yaxillu li muhammadin wala li ali muhammad joxe leen alal feneen boole leen ak benn kii mu jox leen alal ci leneen waaw bañ ñëwee naan nañ ko boole nañ leen boole ñu ci ñuy liggéey ci zakat mu ne a déedéet déedéet ndax loolu daganu mat daganul sama waa kër te naa Ali waxoon na leen ko avant gaay na ko yow ñoo soxore mu ne dem leen garaawul mu tëdd <laughs> waaw Rabi'a moomu nag ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam muuñ ne dem leen ngeen gis al-Abbas ak Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib nga ngeen wax leen ne ñoom lool mooy seen cosaan mais pas man mais nga ne mais loolu nan la mën a nekk yonent bi alayhi salaatu kii di frère u baayam Rabi'a moom al-Harith magu baayam a ko jur ah léegi ñoom nan la ñuy bokkee ci askan woo xam ne moom bokku ci ñu ne la déglul lu tax wa kaana taajiray parce que ñaar ñi mooy al Abbas loolu xam nañ ko ibn Abdul Muttalib commerçant la woon nañ Ka'b ibn Malik nee na man xamoon naa ko parce que da doon commerçant la woon da doon ñëw Medina ak Rabi'a ñoom ñaar ñépp ibn al Harith ibn Abdul Muttalib radiyallahu anil jami' ñoom dañu ne woon ay commerçant yu mag waaw léegi nag ida jaa fi arabi bu ñu soree ba dem ci biir arab yi mooy ci seen commerce yi ba sori fasu ilaa ñu laaj leen mooy bu ñu demee foo xam ne daanaka gaay kenn xamu leen fa nag ñu ne leen mim man antuma yéen fan ngeen bokk ñoom lan lañ doon wax al abbas ibn abdul muttalib ak doomu baay doomu mbokkam bii daal rabi'a ibn al harith ibn abdul muttalib dañ doon wax naan nahnu banu aakilil muraar ñun ñii ñooy doomi lekkkatu gàncax yu weex yi yaani yantasibaani ilaa kindali ya izza fi tilkal bilaad li in li ann kindata kaanu mulukan fantaqadat kindatu anna qurayshan minhum li qawli abbaas wa rabi'a nahnu banu aakilil muraar ñoom buñ masoona ci commerce bi bu ñu demoon di wër di wër ba dem ci goxi arab yoo xam ne kenn xamu leen ko bu ñu leen ne mais yéen ñaar ñii moom présenté leen seen bopp fu ngeen bokk ñu ne ñun ñooy doomu moo murur léegi nag ñoom loolu dañ ko doon wax pour lan pour wan ne ñoom ci waa Kinda dalañ bokk parce que arab yi dañoo xamoon waa Kinda te tamit dafa amoon non seulement guerrier ak guerrier dafa newoon ci ñoom mais ak nguur aku mbuur waaw ak nguur dafaa amoon léegi nag ñoom ngir bon yëkkati seen code dañ doon wax kaay ca commerce bañ doon commerce ca jaahiliya ne ah waay ñun daal sa waay ci waa banu akilul muraar lañ bokk léegi nag waa Kinda damañ déggee comme que Abbas day wax loolu gars yi jàpp ne ñoom it loolu la ñu waa Kinda jàpp ne kon Quraysh kon Quraysh sûrement ak ñun waa Kinda ñoo bokk maam <laughs> waaw loolu nag moo tax biñ accès al ashant ne hein yonent bi alayhi salaatu wa banu aakilul muraar wa anta bnu aakilil muraar ñoo bokk maam di alxaaris ibn amr ibn hujr ibn amr ibn muawiya ibn alxaaris ibn muawiya ibn thawr ibn murti ibn muawiya ibn kinda ah léegi bi ñu waxee loolu nag wax na leen ne Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib boo ngeen demee ci ñoom ngeen ne le doomu akilul muraar waaye man duma doomu akilul muraar de déedéet thumma qaala banu Nadr ibn Kinaana laa naqfu ummana wala nantafi min abina waaw yeneen mi alei xamal ne ne ñoom waa Kinda ñi ala ra'si al-Ash'ath ibn Qays radiyallahu anil jamii ne leen ne nag laa déet nahnu banu Nadr ibn Kinaana man duma banu bokk duma ibnu akilul muraar de ñun bokkuñu maam maa yéen bokkuñu maam dama bëgg wax ne ak yéen bokkuñu maam ñun ñii waa Quraysh ñooy banu Nadr ibn Kinaana ñun ñun ñooy doomu Nadr Nadr boobu di doomu Kinaana laa naqfu ummanaa waaw mooy suñu yaay du ñoom ñoo ñuy transmettre suñu nasab voilà parce que yeneen timaale saar dañuy wax ne amoon na maam du jigéen joo xam ne ci waa Kinda la bokkoon loolu dëgg la mais ñoom bi ñuy wax ñoom dañu foogoon ne yeneen timaale saar saam waa Quraysh dañu am ci seen baay ñoo xam ne ñoom waa kin dañoo bokk maam yeneen timaale saar saam nag xamal leen ne déedéet ñun ñooy waa Banu Nadr ibnu Kinaana la naqfuman mooy du suñu yaay. moom lañuy topp ci wàllu askan waaw wala nantafi min abina te duñu déshérité suñu bàyyi ne ñun daal suñu santu bàyyi yeeg suñu askanu bàyyi nekkatuñ bokkatuñu fa waaw <laughs> eh, eh. loolu am nga bàkkaar bu réy la ne man kii man daal bokkatuma fii saa eh, loolu bàkkaar bu réy la laanatullahi ala kooku day am kii rëbb yàlla de fa qaala lahumul ash'ath léegi nag bi bi yonent ma lay saab waxee lii nag ñoom léegi al ash'ath xam ne kon ndeke waa Kinda ak waa Quraysh ndeke bokkuñ maam kon ñoom Seydina al Abbaas dañ doon wax lee pour des raisons commerciales fa qaala lahumul ash'ath al ash'ath nag ne leen ibnu wallahi yaa ma'shara Kinda ne maa ngi waat ci yàlla yéen mbooloom Kinda la asma'u rajulan yaqulu rajulan yaquluha illa darabtuhu thamanin ne nag à partir de jour d'aujourd'hui dégg ngeen li yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi nii wax na lu leer kon ñun ndekete ñoo moom bokkatuñ bokkuñu maamaa ñun ñoo ko foogoon léegi nag déglu leen kuma ma déggati à partir d'aujourd'hui mu naan yonent bi alayhi salaam doomu aakulul muraar la dinaa ko dóor quatre-vingts coups dinaa ko teg dinaa ko dóor quatre-vingts coups naa ko teg waaw loolu bi boo mu xam ko <laughs> waaw <laughs> waaw ah. moo tax ci riwaay imaam ahmad bi mu ne fa wallahi la asma'u ahadan nafa bee sax boo ko gën leeral mooy tekki na loolu mais tekki na lan képp ku ma déggati ne eh, yonent mi aleyhi salaatu salaam de bokkul ci waa Nadr ibn Kinaana waaye ci ñun waa Kinda la bokk ma déggati mu wax loolu dinaa ko dóor yar te koy gën a mooy riwaaya al imaamu ahmad ibn Hanbal mu ne haddathana Bahzun wa Affaan qaala haddasanaa Hammaad ibnu Salama qaala haddasanaa Aqiil ibnu Talha qaala Affaan fii hadiisihi anba'anaa Aqiil ibnu Talha as-Sulamiyyu an Muslim ibnu Haysam an al-Ash'ath ibnu Qays annahu qaala okay al-imaamu Ahmad mu ne haddasanaa nettali nañu Bahz wa Affaan mu ne Bahz moo ñu nettali ak Affaan qaala ñoom ñaar ñu ne xaddatana Hammaad bnu Salama Hammaad bnu Salama ah qaala mu ne xaddatani nettali nañu Aqiil bnu Talha Aqiil bnu Talha qaala mu ne Affaan Affaan nag nee na fi xadiis yi mooy càllaleb Affaan nag la jël mu ne moom foofu la ma dane an baana Aqiil ibnu Talha Sulamiyu moo ne nettali nañu xabaare nañu Aqiil ibnu Talha Sulamiyu an Muslim ibnu Haysam mu jële ci Muslim ibnu Haysam an al-Ash'asi ay ibn qays mu ne ay ibn al-Ash'ath ibn qays radiyallahu anhu foofu mu ne di yonente mi alei saatu salaam ne nahnu banu Nadr ibn Kinaana la naqfu ummana wala nantafi min abina ñun ñooy waa banu Nadr ibn Kinaana bokkuñ ci ñële de ngeen ki nga foogoon yéen waa na waa yéen waa Kinda léegi al-Ash'ath ne fa wallahi la asma'u ahadan nafa Qurayshan min an-Nadr ibn Kinaana illa jalattuhu al-hadda waaw mu ne maa ngi wat ci yàlla man ala chance dootuma dégg kenn mu naan waa Quraysh bokkul ci waa Nadr ibn Kinaana kon loolu day war na ñoom waa Kinda lu ñu jàppoon la parce que ñoom dañu foogoon ne ñoo Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bokk maam ak waa Quraysh ndekete yoo déedéet Nadr ibn Kinaana mëne moom mooy maamu waa Quraysh de mu ne nag ku ma déggati mu weddi loolee dinaa ko dóor a yar yar yar yi nga xam ne mooy pen yi waaw moom mii nag euh, al Ash'ath ibn Qays kon nool mooy délégation waa waa Kenda Seydina al nag euh, radiyallahu anhu euh, moom bokkoon na ci ñi nga xam ne dafa ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam nga délégation ñoom jamono ji ñëw mooy ay l'an neuf jàpp l'an dix ay l'an dix neuf dix euh, bi yonent bi alayhi salaatu salaam génne àddina parce que xam nga moom doon na nettali naan aaya am na aaya boo xam ne man ci man mii la doon nettali man mii la doon wax waaw waaw man mii la aaya boo boole doon wax man mii di al-Ash'ath ibn Qays fekk dafa amoon problème hein ak benn waay léegi ah al Ash'as ne fekk affaire suuf la woon benn yahuud la woon sax yeneen ci ma lay saar salaam ne eh, bon léegi mu leen di àtte al bayyinu moom al al al al al bayyinu moom alal mudda'i wal yaminu ala man ankar waa ji nga xam ne moo fi ñëw ne diw la diw mii moo jël sama mbir moo war a indi preuve léegi al yam waa ji nga xam ne nag moom lañ ne yow yaa def moom kenn du ko ne yow indil preuve da moom moom day day waat rek est-ce que moo def wala déet bu waatee ah kee indiwul preuve dañ koy ba mu dem ah. waaw al Ash'ath ibn Qays am problème ak benn yahud waaw léegi ci wàllu suuf euh, mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam mais nag amul preuve quoi yonent bi alayhi salaatu salaam ne waa ji waat kon nu waatal comme que amoo preuve mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam waa ji ragalul yàlla de waaye yow mais yonent bi alayhi salaatu salaam kii dafa ragal yàlla kii day waataa ah, boo koy wax muy waat yonent bi alayhi salaam ne ko ah man manaluma ko lu dul lool ah manuma def leneen waat kese laa ko mën a def laa ko mën a la mooy waat rek laa ko mën a laaj <laughs> waa ji dëgëru fit waaj suñu boroom wàcce ci aayatu ci suuratu Ali Imran aaya 77 bi innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wala yanzuru ilayhim yawma alqiyaama wala yuzakkiihim walahum adaabun aliim ah suñu boroom ne innal ladina <laughs> ñi nga xamante ne nii yashtaruuna bi ahdillahi wa aymaanihim samanan qalila dañuy jënde hein pattu yàlla yi mooy ñoom amul lu ñu benn dayo joxuñ benn gëdd buur yàlla ak li nga xamant mooy wat buur yàlla ne maa ngi wat billaahi wallaahi tallaahi lii maa ko moom fekk moomuñu ko de nii loolu seen yoon ci ñoom dañ koy jënde loolu ak seen ngiñ yi samanan qalilan poñet njëg gu mooy la nga am wallahi loolu jaru ko al yaminul loo xam ne da lay ndax biir safar ah muy suñu borom ne ulaika gis nga gaayoo yële laa xalaaqa lahum fil axira gaa yi def yooyu pare ñenee waat ci àqu nit waat ne ñoo ko moom wala waat ne defuñu ne dañuy prendre témoin boroom bi subhaanahu wa taala kër defuñ alors que dañuy kàcc suñu boroom ne ngir rek am avantage boo xam ne la bañ mu rëcc wala ngir tëdd ci alalu jàmbur comme waa bëgg a jël suufu jàmbur mu waat suñu boroom ne gis nga gaa yooyu laa xalaaqa lahum fil aaxira amuñu benn cër amuñu benn benn benn benn cër alaaxira wala yukallimuhumullah te buur yàlla du wax ak ñoom. wala yanzuru ilayhim mais da leen dul xool mooy du leen xool xoolu gi yërmande bés boobu waliyasu billah yawmal qiyaama bés bi wala yuzakkihim te du leen seetal ci seen tilim tilim yeeg seen taq-taq yeeg seen bakkaar yi walahum te ñeel na gaayoo yéle adabun alim mbugal mu tar loolu moo tax ngiñ ci yàlla di prendre témoin bi subhaanahu ci loo xam ne leer na ne kadib la du dëgg <laughs> ayi eh, loolu mooy alyaminul xamuus bi naq borom biir safara waaw ci muubiqaat yi la bokk yi nga xam ne moom day naq borom biir safara seydna al ash'as ibn qays <laughs> ah yonent mi aleyhi salaatu salaam nag ne ba pare mu ne waaji mooy bi ko waaye eh, eh, ndax bi mi ko yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ana sa preuve mu ne ko aw ma de mu ne kon waaji na wat mu ne ko day wat mu ne ko manuma dara <laughs> man lii rek laa ko mën a laaj bi wàcc yonent ma lay saaf saam ne man xalafa ala yaminin faajira li yaqtatia biha maalan laqiya allah wa huwa alayhi ghadban waaw <laughs> waaw suñu boroom yonent ma lay saaf saam ne képp ku wat ci kaw ngiñ goo xam ne ngi ñu kàccoor la mooy xam nga ne li ngay wat am nga constaté leer na leen du dëgg mais nga ne tam naa wat waaw mais sawaay mas ngaa dem maatam billaahi mais falaa aña démb te waa ji ndekete yoo génnu ngor <laughs> mais génnu ngor mu wàtte falaa aña démb maatam mais démb tàngoor wi li mu ñu wan démb saa yi ku ma ne woon dinaa fa génn lii ci tàngoor duma ko gëm ndekete yoo waa ji day expliquer suñu boroom ne boobu bu garaaw la am na beneen mooy nga fekk alalu jàmbur walla loo xam ne yow litige la entre yéen nga wat ne yow lii yaa ko moom te leer na ne lay sa mbokk ko moom mais nga bëgg koo nangu ci moom nga wat comme que ñëw na amul preuve amul preuve bu mu bu mu mën a indi yow wat ne wallahi sama kër sama terrain ëppoon na fii gis nga ci kàdd gee fa la yemoon ndekete yow leer na ne yow kàdd gële bokku ci kàdd gi alalu këli la mais nga ne foofu la yemoon ba ñu jël boole ko jox la ko suñu boro yonent mi aleyhi salaatu salaam ne nag ku def loolu li yaqtatiba li yaqtatia biha maala ngir mu dog ci alal jël ci alalu jaxmu laqiya llaha nit kooku dina dajeeg boroomam wa huwa alayhi ghadban waaw boroomam daal di koy mere waaw loolu mu ngi ci boo demee ci ñaari saxiix xadiis bi mu ngi ci Seydina radiyallahu anhu ah, ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi génne àddina bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii dafa dafa murtadoon waaw moo dafa génnoon ci diine ji xam nga temps yooyu moo doon tendance temps yooyu génn ci diine ji moo doon tendance mooy génn ci lislaam moo doon tendance la gaay ci kaw kaw yi ñi nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne mbir yi affaire politique la quoi ñii ne dootuñu joxe ci zakat fama baalu Abu Bakrin waaye yow fama baalu Abi Bakrin yenn am la dara lañ ko dul jox ñii ne moom moom ñun waxuma lay zakat sax ne dañoo génn ñun ñun génn nañ ci diine ji quoi gaa yooyu yépp nag bi loolu xewee waa da ña ca murtadoon moom mii ci la woon nga ne ma mais kon lu tax nga koy boole ci saxaaba yi lu tax ngay def tarjamaam yow yaa ne woon yow définition saxaaba yàgg na c'était en 2014 on est on est le 30 le 30 août 2018 31 août vendredi 31 août 2018 waaye fekk kii kii nañu ah fàttaliku nañu boobu ba ñuy gis introduction saxaaba yi ne képp koo xam ne charte nekk saxaaba bokk na ci mooy nga faatoo ngëm yàlla yow kii nga ne daa murtad nga ko ciy boole ma ne la bul fël gémmañu gémmañu yoro te xamagoo lu yoro yu di di di di wëlis pare gu ma de dafa murtad doon tekkiwul ne ci la faatoo dafa murtad doon léegi nag Seydina Siddiq ci gàttal daal di koy biñ ko jàppee ñun di ko waaw Seydina Siddiq moo ko dugalaat ne ko acca waaw mu daal ndax dañ koo kii muy jéem a bañ dañ leen a jàpp mu jëlal ñoom waa kin dañu ci kii woon ci xare yooyu ñu jàpp leen mu ne moom mu laaj ne gars yi nañu nañu mettre en sécurité mbooloo mi mu àndaloon quoi mais moom jëlalul boppam ñu indi ko ñu indi ko ci Seydina Siddiq waaw léegi nag ah biñ ko indee Seydina Siddiq daal di koy forcer kii ko mu duggaat ci diine ji waaw wax ak moom ba mu duggaat ci diine ji léegi nag mu ne ko ndax dañ ne ko mais dañ lay faata ah. waaw dañu lay faat inna qaatiluka la amaana lak ndax yow ab ñaanoo sax ngir ñu sécuriser la nga ñaanal ñépp bàyyi sa bopp yow dañ lay faat léegi nag mu ne ah kon nag yaa Ababakar kon nag euh, defal ma njekk defal ma njekk bu ko defee man euh, ma mu daldi koy defal waaw mu daal koy defal daldi koy may ki nga xam ne mooy séeram waaw wa zawwajahu uxta muy doomu farwa bint abi quxaafa la ko may mais loolu nga ne abu quxaafa mu nga fa woon <laughs> moo amwaal abu ubayda mu ne fa la'alla abaha fawwada nikaaxa ila abi bakr nekkoon amaana baayam moo jëloon mbir yi teg ko ci loxoy abu bakr seyna abu bakr ne ko daal sa sa la waaye maa ngi fii di dund waaye bàyyi naa ko yow yow daal yaay tuteuram ci wàllu may ak koy gisee am na paa yoo xam ne fii boobu demee seen kër di ñaan ñoom duñu kiyan ah, am doom ju góor mag yoo xam ne kilifa la mais moom lañuy bàyyee lépp ah. voilà waaw yone Seydina Abu bi mu tuubee may ko sœuram waaw léegi nag dundu na nag moom Seydina al al Ash'ath ibn Qays am nañu ne bés bi nga xam ne nag ci la génn àndoon ak Seydina Ali ci xare yi doon def waaw mooy ci waa ci Seydina Ali la àndaloon ci fin mooy ci xilaafa Seydina Ali ah, mu ngi génn àddina nag am nañu ne moom mu ngi génn àddina ci année bi Seydina Ali génn àddina waaw waaw moom mii mooy fële ca Iraq doomam doomam ju jigéen Seynal Xasan doon na ko denc ibn Ali ibn Abi Taalib waaw moo tax bi nga xam ne ci la génn àddina la quarante la génn àddina waaw quarante kii quarante jours après Seydina Ali ibn Abi Taalib l'an 40 après gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam après faatoog Seydina Ali ibn Abi Taalib ki nga xam ne moo ko toppatoo mooy Seydina Alxasan waaw bi mu génnee àddina Seydina Alxasan ibn Ali dafa ñëw ne nañ ko nañ ko sang ak kaafuur comme ni ñuy sangi niiw rek loolu gisoon nañ ko waaw waaw dal di koy toppatoo kon fa la génne àddina foofu la ca Kuufa waaw Seydina Alxasan moo ko toppatoo te moo ko jullee sibt rasulillahi alayhi salaatu wassalaam kon kooku mooy Seydina Alxasan Seydina Al-Ash'ath kon dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañu murtad diine ji waa shartuhu almawtu ala diini walaw taxallala riddata wal jinna raaw waaw shartu nekk saxaaba du gëm yonent mi aleyhi salaatu moom jataay ak moom kese gëm ko waaye mooy danga cay faatu waaw mu ne même dee ni kooku dafa taxallala ridda entre temps nekkoon na murtad entre temps duggaat ci lislaam kooku min as-saxaaba comme al-Ash'ath mi ibn Qays kon foofu la génn àddina ci alkuufa ci sanata arbain quarante arbaina yawman ba'da mawti seydina ali amirul muminina ci kos jullee di doomam di seydina alxasan ibnu ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anil jami' wa anna bihim wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahum wa mawahum